a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa taabi'in wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin an-nahwu al-maysuur al-juz'u thaani ñëwaat ci téere grammaire bi incha allah àggale fi nga xam ne moom lañu yemoon ci bii weesu insha allahu taala kon bii weesu al idaafa lañ gisoon mu ngi bokkoon ci cours neuf bi al jarru bil xuruuf yi annexion tey nag ñu war a continuer waxoon nañ al fi'lul mudari'ul marfu' la ñuy gis mooy dixième cours bi ci ñoom toftalee téere bi léegi nag balaa boobu dañuy corriger exercice yi nga xam ne ñoo concerné woon al idaafa muy cours bi weesu insha allah kon exercice bi weesu ñu ngi yemoon ci tamarin bi dane woon anshi jumlatayni fiihima mudaafun wa mudaafun ilayhi formel ñaari phrase yoo xamante ne nii dañuy am mudaaf ak mudaaf ilayhi léegi dama naan ishtaraytu qalamar rajuli ishtaraytu mooy jënd naa qalamar rajuli bigu gi léegi ñu ne ma ana mudaaf beeg mudaaf ilayhi bi ma ne mudaaf bi mooy qalam qalama mudaaf ilayhi mooy ar-rajuli la kon baax na boobu jàllal ishtaraytu qalam ar-rajuli beneen phrase moo ci des ma ne ma ne baabul masjidi maftuuxun baabul masjidi buntu jàkka ji de maftuuxun dafa ubbeeku baabu mubtada la te la ñu ne maanaam mudaaf beeg mudaaf ilay ma ne baabu almasjidi buntu jàkka ji dafa ubbeeku kon baabu mooy mudaaf bi masjidi mooy mudaaf ilay léegi loolu mooy exercice bu njëkk bi ñaari phrase lañ waxoon ishtaraytu qalamar rajuli ak baabul masjidi maftuuxum bi ci tegu bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi tumma bu but xarakata ma ahmar nañ na woon nga leeral mudaaf bi ak mudaaf ilayhi bi après nga maas li nekk en rouge dañuy njëkke maas li nekk en rouge danoon salla talaami zaal bi tegu ci zaal boobu nga waroon a maas almadrasa taabu tëju bi nga waroon a maas tamit salaa taabu tëju bi tamit da ko waroon a maas almagri baa bi da ko waroon a maas fil fas laam bi da ko waroon a maas loolu mooy bu njëkk bi kon boobu looy wax danga naan ni bu ma koy maas dama bindoon nañ ko moo tax duma ci yàgg salla talaamiidul madrasati salaatal maghribi fil fasli salla mooy julli na talaamiidul madrasati talaamiidu ndax faa'il la almad wa huwa mudaaf almadrasati mudaafun ilayhi salaatal maghribi fil fasli salaata maf'uulun bihi wa huwa mudaaf almaghribi mudaafun ilayhi fil fasli fii xarfu jar al fasli xarfun majruur euh, majruur léegi nag bi nga commencé mu ne la léegi won ma mudaaf bi wax naa ko sax talaamiidu mudaaf la al madrasati mudaaf ilayhi salaatu tamit salaata mudaaf la al maghribi mudaaf ilayhi kon mu ngoog talaamiidul madrasati ak salaatal maghribi mudaaf ak mudaaf ilayhi benn bu nekk ci yooyu bi ci tegu mu ne woon xaafiz ala aada baa bi tegu ci baa bi nga waroon mas al ak la al bi tegu ci nga war commence wa ala taabu tëju bi tegu siyaa bi siyaa baabeeg kaaf bi tegu ci bu boobaa boo koy mas danga naan xaafiz ala aadaabil akli wa ala nadaafati siyaabika kon danga naan sal xaafiz ala aadaabil akli wa ala nadaafati thiyaabika mooy maas bi xaafis ala akli wa ala nadaafati thiyaabika la ana mudaaf beek mudaaf ilayhi bi nga ne akli aadaabi mudaaf la akli mudaaf ilayhi moom it mudaaf la siyaa bi mudaaf ilayhi siyaa nadaafati siyaabika nadaafati mudaaf la siyaa bi mudaaf ilayhi léegi ndax xam nga siyaabika rekk siyaabika rek moom day nekk lan tamit mudaaf ak mudaaf ilayhi ngi mel li bi ma nee siyaabi rajuli exercice bu mujj mu ne enrib ma lawnu ahmar enrib analyser ma li nga xam ne lawnu couleuram ahmaru dafa rouge boobu nag ñaari aaya alxuraan la joxewoon ak benn boo xam ne du aaya alxuraan bu njëkk bi mooy yawma yanzurul mar'u ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim léegi li nekkoon en rouge li xonqoon te ñu war ko analyser mooy yadaa yadaa moom mooy li xonqoon ñu war ko analyser kon nga nga naan yadaahu fa'il qaddamat kan moo jiital bés bi nga xam ne nit ki day gis li ay loxoom jiitaloon mooy li jëfoon ci àddina dina ko gis yow mal kan moo doon qaddamat kan moo jiital jëf yi yadaahu ñaari loxoom kon yadaa yadaa ngay jëkka fa'ilun moom fa'il la marfu'un bil alif li annahu musanna wa huwa mudaaf alhaa'u mooy hubi mudaafun ilayhi mabniyun ndax moom damir la damirun danaan damirun mabniyun wa huwa mudaafun ilayhi léegi nag beneen bi ci tegoon wa wasa na'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa wassaynal insaana bi waalidayhi xusnaa boobu bi waalidayhi moo nekk lu xonq moom lañu waroon a kon danga naan bi bi bi xarfu jarrin waaliday waaliday <laughs> loolu ismun majruurun majruurun bil yaa'i lu tax li annahu musanna wa huwa mudaaf al haa'u damirun mabniyun wa huwa al mudaaf ilayhi al haa'u mudaaf ilayhi kon bi bi xarfu jarrin waalidayhi mooy ismun majru waaliday ismun majrurun bil yaa li annahu musanna wa huwa mudaaf alhaa u mudaaf ilayhi bi ci mujjoon sallaytu rak'atay subhi sallaytu julli suba kon rak'atay subhi moo ci nekkoon lu xonq moom lañ war a analyser nan laa julli rakaatay kon maf'ulun bihi maf'ulun bihi la mansuubun bil yaa'i li annahu musanna wa huwa mudaaf ndax rakaatay as-subhi mudaafun ilayhi mudaafun ilayhi rakaatay maf'ulun bihi mabni mansuubun bil yaa'i li annahu musanna wa huwa mudaaf as-subh mudaafun ilayhi kon loolu moo doon exercice yi nga xam ne moom la ñu waroon a corriger walillahi alhamd léegi nag ñu ñëw kon ci cours dixième bi ci ñun taftalee téere bi muy al fi'lul mudaari'ul marfuu' al fi'lul mudaari' al marfu' mooy al fi'lul mudaari' mooy verbe boo xam ne dañu ñu ngi nii di ko jëf jëf ji ñu ngi di ko jëf wala dinañ ko jëf ci kanam présent continu wala français day wax tamit le verbe inaccompli mais waxoon naa la inaccompli dese naa indi baat bi li muy tekki dëgg-dëgg ndax ki nga gis muy jëf li muy def mu yàq moom mu ngi koy accomplir te pourtant fi'lu mudaari' la mais futur tamit da ciy duggaale moo tax daal présent continu plus futur ñoom ñooy boo leen boolee lool mooy al fi'lul mudari' waaye xam nga gisoon nañ ko ci tom bi te gisoon ko ci tom bu njëkk bi tamit waaye bii al marfu bi nga xam ne dañ koy rafaa di ko maslam damma waaye marfu du damma rek lay doon de nañ rafaa tamit bi nuuni rafaa yooyu comme niñ koy gisee ci biir cours bi mu ne al fi'lu al mudaari'u al marfu'u nuqtataani day définir yurfa'u al mudaari'u idha lam yasbiqhu naasibun wala jaazimun yur mu ne al fi'lu al mudaari'u al marfu'u nuqtataani yurfa'u al mudaari'u idha lam yasbiqhu naasibun wala jaazimun mu ne al fi'lu phrase verbe bi nga xam ne al mudaari'u mooy verbe mudaari' phrase mooy ina présent continu te nekk tamit futur nga xam ne ñoom nan lañ leen doon xàmmee waxoon ne nu ata ya lañ leen di xàmmee nu ataaya mooy ne verbe bi il faut nuun jiitu ko wala yaa wala hamza bi alif bi wala taa walla yaa bu ko defee wala nuun bu ko defee ñu mën a wax benn ci yooyu ñu mën a wax fi'lu mudaari' la bu ma amee dahaba ma gis ci kanamu dahaba ñu def fa ya yadhabu ma xam ne lii fi'lu mudaari' la bu ma gisee ñu def fa nadhabu ma xam ne ab nuun xam ne fi'lu la bu ma gisee adhabu ma xam ne fi'lu mudaari' la bu ma gisee tadhabu ma xam ne fi'lu mudaari' la nu ataayaango loolu mooy fi'lu mudaari' noonu lañ koy xàmneebe mais nag al bi nga xam ne dañu koy rafaa rafaa li siiw ci rafaa cosaanam mooy damma mais nag du chaque jour dañ koy damma lool nag la gis mooy cours bi mu ne yurfa'u dinañu rafaa al mudari' fi'lu bi idha lam yasbiqhu bu dee jiitu ko naasibun yi nga xamante ni an nawaasib comme gisoon nañu ko ca tomb njëkk ba an lan idan kay ak yooyu noonu an lan idan kay yooyu an nawaasib la mooy nga xam ne buñ duggee ci fi'l mudaari day tax ñu maas ko la fi'l ba dañ koy mansuub da koy nasab comme bu doon lan bi la am dhahaba yadhabu bu lan duggee yadhabu damay am lan yadha ba mooy naa euh, loolu la an nawaasib di jariñ dañuy mansuub verbe bi bu ñu ko jiitoo mu ne nag yurfa'ul mudaari'u verbe mudaari' boo mën a gis fi'lul mudaari' dañ koy rafaa ci ñaari condition idha lam yasbiqu bu dee jiituwu ko naasibun benn naasib comme an wala lan wala kay wala idan idan kay an lan idan kay ak am na yeneen ak laamul laamu laam laam ya nga xamante ne ni laamul juhudi loolu lépp dinañu ko gis insha allah waaye loolu mooy bu njëkk bi benn condition beneen condition mooy wala jazimun ay ida lam yasbiqu naasibun wala jazimun ay ida lam yasbiqi al fi'l naasibun wala jazim yurfa'u idan fi hadha al mu ne fi'lul mudari' bu dee naasib jiituwu ko comme an lan idan kay moom dañ koy lan dañu koy rafaa bu dee loolu mooy condition bi bi ci tegu mooy boo gisee ne gisuma an gisuma lan gisuma kay ci kanam ma ne ah kon de baax na garaawul kon mbir mi fi'lul mudari bi mën naa ko raxal ñu ne la taxawal nag def na beneen wala jaazim waaye tamit day fekk tamit jaazim loo xam ne day jazam lan jaazim yi lan la woon ndax loolu ñii nii gisoon nañ ko ci première tome yi jaazim mooy lan lam ak laa ak laamul amri ak lamaa ak yooyu yooyu buñ ko comme lam bu ma gisul lam walla laa ak ñi mel noonu ci kanamam ci kanamu verbe mudaari bi bu boobaa la laay wax bu boobaa dama naan dama naan aa kon nag fi'lul mudaari bii comme que amul naasib amul gisuma an lan idan kay gisuma lam laa ay yeneen yi ci des bu boobaa rek automatiquement nag ma door a jël fi'lul mudari' bi bu ma amoon yadhabu ma xool ci kanam ma an gisuma lan gisuma lam gisuma laa gisuma yooyu yépp bu boobaa nag ma door koo maas fin wu verbe bi ma def yadhabu voilà loolu la lay wax mu ne marfon kaay ma woon la façon yi nga xam ne moom nag la ñuy rafaaye fi'lul mudari comme dañ la la woon sànq ne am na du damm rek moom damm rek moom mooy cosaan mais du moom rek kon nag nga ne ma kon nag wax ma marfuu façon ñoo am ma ne la marfuun day nekk bi dammati fi'lul mudaari yakunu marfu'an bi dammati aw bi nuuni raf'i mooy ñaar fi'lul mudaari dañ koy rafaawe ci ñaari mbir soit ñu rafaay ko ci damma mooy bi nga xam ne mooy cosaan bi damma maska lonk te boobu fi'l mudari nag ku ko wax wax pronom personnel yi ndax fi'l mudari bu ma nee conjugaison rek bu ma nee venir venir ma ne koy conjuguer va va mooy il va loolu damay xam ne loolu la wala tu vas mooy ne tu wala il ñoo fa mën a nekk kon nag ci ban condition ci ban euh, moment la damma bi di nekk li nga xam ne moom la ñuy rafaa fi'lul mudari mu ne bu dee prono personnel yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom la ñu conjuguer verbe bi mooy huwa mooy il sans s ak hiya mooy elle sans mooy huwa mooy waa ji waa ji fi newul hiya mooy ndaw si fi newul anta mooy yow mii di góor te nekk ci ana mooy man nahnu mooy ñun soit nahnu de majesté comme bu ñu naan nu fekk yow sa bopp nga ci jublu wala nahnu ndax deux personnes walla wala nahnu wala ñu bari ëpp ngeen deux jëm kaw yooyu noonu ci kaa yooyu lañuy la lay nekk marfu'un bi dammati Eh, mu ne exemple yadhabu yadhabu mooy huwa yadhabu bu boobu mooy marfu'un bi dammati hiya tadhabu bu anta tadhabu ana adhabu nahnu nadhabu voilà ñu gis na yooyu yëpp bu la jeexee dañ koo damma ak bu damma lañ fa def léegi nag boobu kon marfo yaa ngoog bi dammati ma ne la nga ne ma bee dañ ne woon du lool rek ma ne la waaw du yooyu rek des na nga ne ma ne la marfo dina nekk bi bi nuuni rafa mu ne la kon di ci tegu beneen façon bi nga xam ne moom la ñuy rafaawe mooy bi nuuni rafa boobu nag ci kaay yi lay nekk mooy bu dee pronom personnel yi ñu utiliser mooy hum wala mbooloo mu bari rek buñ nee talaamiiru te nekkuñ fi ñooñ hum lañu utiliser hum ak huma ak antum ak antuma ak anti bu boobaa marfu'un bi nuuni raf'i lañu koy wax mooy dañ ko rafaawe lan nuunu raf'i lañ ko rafaawe comme hum yadhabuuna bu boobaa dama naan yadhabuuna fi'lun mudaari'un bi nuuni raf'i huma yadhabaani ma ne marfu'un bi nuuni raf'i antum tadhabuuna marfu'un fi'lun mudari'un marfu'un bi nuuni raf'i anti tadhabiina fi'lun mudari'un marfu'un bi nuuni raf'i léegi loolu mooy façon beneen bi kon ñaari façon marfu'un boo am bi dammati te boobu damir yi ñuy utiliser muy pronom personnel yi mooy huwa ak hiya wala anta wala ana nahnu yooyu nag soxlawuñ ñu ne la huwa la bu ma nee Muusa yazhabu jarul naan mais fii huwa fi Muusa moo jël place lan moom moo jël place huwa moom moo jël lan place huwa ndax mooy comme si dama ne Muusa mooy huwa bu ma nee bint fi bint wala bint dem na bint moo jël place hiya moo jël place hiya bu boobaa marfon bi dammati waaye nag bu dee bi nga beneen façon bi nga xam ne marfon bi nuuni rafa mooy bu dee hum la mooy ñoom wala huma wala antum wala anti léegi nag mu des beneen affaire mooy fi'lul mudari' day nekk mabni bu boobaa hunna lay doon ak antunna comme yadhab na bu boobaa dama naan mabniyun bu boobaa doone marfu fi'lul mudari kon day nekk mabni ci ñaari ka mooy ne fi'lul mudaari moom mu'rab la ndax waxoon nañ ko ci fi ci biñ àggee ci al fi'lul mudaari ci tom bii nañ ne al fi'lul mudaari wa qad yakunu marfu'an aw mansuuban aw majzuman waaye defoon na entre parenthèses mu ne sa yati tafsilu i'rabil mudaari fii darsin aaxar insha allah mooy nag ci cours ci cours bi dane woon fi'lul mudaari kon lépp moom marfon la mooy gis nañ ne huwa yadhabu yadhabuna marfon bi nuuni yadhabu marfon bi dammati mais dina nekk mabni ci deux cas moom la ne al fi'lul mudaari mu'rabun illa idha ittasala bi nuuni niswati aw nuuni tawkiidi al fi'lul mudaari mu'rabun mooy day nekk loo xam ne fin bi day changer ay yadhabu lan yadhaba lam yadhab nga gis ne fin bi dañu muy changer masque bi mu ne moom nag dina nekk cas yoo xam ne nag mabni lay doon mooy fin yi du changer ci deux cas moo tax mu ne al fi'lul mudari' fi'lul mudari' mu'rabun fin yi day changer mooy moom day changer fin yi masque yi illaa ba mu des ida tasala bi nuunin niswati bu dee dafa taqaloo ak liñ naan nuunin niswa nuun bi nga xamante ne nii day wane ne jigéen la moo tax sànq ma ne la mabni yi day nekk hunna ak na ndax na ak na ay jigéen lañu bu boobaa dama naan hunna yadhab na hunna yadhab na bu ma ko waxee na da bu boobaa du ma wax fi'lun mudari' marfu'un déedéet dama naan fi'lun mudari' mabniyun bi nuunin niswati ndax nuun boobu noonu day wane ne hunna ay lan lan ay jigéen lañu bu boobaa dama naan moom dafa nekk kon mabniyun mais nekkul lan marfu'un mais mabniyun lu tax mu nekk mabni dafa nekk mabni bi nuuni niswati ndax nuun bi nga xam ne day wane ne kii jigéen la nuunu niswa kon lool mooy bu njëkk bi ak tamit antun na bu boobaa dama antunna tadhhabna antunna tadhhabna banaan dama naan tadhhabna fi'lu mudari'un mabniyun li bi nuuni niswati dafa nekk mabni lan moo tax mu nekk mabni moom nuunin niswa jigéen nuun boobu nga xam ne dañ koy jigéenal moom moo tax nga xam ne day ware ne loolu ay jigéen lañu antun na tadhab na ci ñaari cas yooyu mooy ne beneen cas bi lañ gisagul ndax exemple yi ma joxe woon na ak antun lañ gisagul waaw waa toogal toogal xaaral tuuti leen ñu na antunna na euh, lu ma doon waxati waa na ak na ñoom bu ma leen conjuguer fi'lu mudari' ma ne hunna na antunna tadhhabna bu boobaa duma wax marfu mais mabniyun lu tax ndax bi nuunin niswa nuunun niswa bi moom moo tax mooy nuun bi nga xam ne day wane ne ay jigéen lañu léegi nag beneen bi nga xamante ne nii moom bu ci duggee day tax fi'lu mudari am nekk mabni mooy bu dee lan mooy bu dee dafa taqaloo fi'lu mudari bi mooy bu njëkk bi dafa taqaloo nuunu nas niswa ñun bi war a day jigéen lan hunna yazhab na na bopp ci fin bi la ñuy wax mu am tamit beneen cas boo xam ne bu dee dafa taqaloo nuun boo xamante ni nuunu kiit comme la yan la la la la la la yanbadanna fil xutama wala la tadxulanna al daara di ngeen dugg mooy tawkiid dama fo kii ne dogu ne da dugg ci biir kër gi la tarkabunna tabaqan an tabaq laam boobu dugg ci moom laam boobu day tax day feddali bi mu duggee nag nga am benn nuun ca xam nga yarkabu la woon mais mu ne tar tarkabu la woon mu ne tarkabun na yokk ci ab nuunu niswa nuun nuunu tawkiid bi nga xam ne day feddali wax ji insister ci mbir yi nuun boobu it bu duggee ci fi'lul mudaari' dañ naan fi'lul mudaari' kenn du wax marfu' mais mabniyun lañuy wax ndax nuunu tawkiid bi léegi nag mu ñëw ci kon ñaari kaa yooyu mooy la fi'lul mudaari' di nekk mabni mooy soit mu nekk moo tax ci tableau bi mu def mabniyun def entre parenthèse hunna ak na exemple na mooy bu boobaa mabniyun ngay wax mais doo wax marfu'un léegi mu ñëw ci beneen affaire muy i'rab léegi kon ñaari kaa yooyu mooy la ñaari kaay yi fi'lul mudari di nekk mabni mooy mooy ne bu dee nuunul niswa da koo jiitu wala nuunu tawkiid dañoo dafa topp ci fi'lul mudaari bi taq mooy nekk ci fin bi ci ñaari kaa yooyu nuunul niswa mooy nuun boo xam ne jigéen la day jigéenal comme hunna yadhabna nuunu tawkiid mooy la yadxulunna la tajlisanna ainsi de suite la na la na di ngeen waat naa ne di ngeen toog di ngeen jékki léegi mu ñëw ci i'raab mu ne i'rab day i'rab phrase yi rashidun yadhabu mooy li muy i'rab nag mooy yadhabu moo ci nekk en moom la mu ne yadhabu mooy rashidun rashid yadhabu dem na mu ne yadhabu fi'lun mudari'un marfu'un bid-dammati rashidun moom duñ ko i'rab yadhabu lay i'rab mu ne kon yadhabu fi'lun mudari' marfu'un bid-dammati mu ne huwa huwa bi nekku fi mais yaa koy jëli damirun mustatirun fa'ilun ndax waxoon naa la rashidun yadhabu mooy rashid dem na mu ngi dem rashid du fa'il bi ndax rashid lan la ndax rashid mubtada la comme que rashid nag rashid mubtada la te kon nag bu boobaa nag mubtada mubtada moom du fa'il kon faayil bi mooy huwa moo tax yaa koy chercher sa bopp danga naan huwa bu dee jigéen la hiya bu doon bu doon rashidatun tadhabu la danga naan hiya moom bii nag huwa la danga naan huwa damirun mustatirun fa'ilun damir la boo xam ne dafa nëbbatu te moom mooy sujet bi sujet lan yadhabu mais pas rashid ndax rashid mubtada beneen phrase bi nga xamante ne nii moom lay analyser mooy yadhabuna yadhabuuna mooy dem nañu walla ñu ngi dem bu boobaa da ngay naan yadhabuuna fi'lun fi'lun mudaari'un bi nuuni raf'i fi'lu mudaari' la marfu'un bi nuuni raf'i nga xam dañ koo rafaa ci nuun bi nuunu raf waaw bi waaw bi nekk ci yadhabuuna mooy waaw bi xëcc buubi waaw boobu fa'ilun damirun mabniyun fi mahalli rafin fa'ilun waaw boobu mooy sujet bi damirun te damir la mabniyun boo xam ne niñ commencé du changer fi mahalli rafin ci place loo xam ne nag bu dul woon damir dañ koo waroon a lan dañ koo waroon a rafa ndax bu doon yadhabu al al al al asatizatu bu doon professeur yi dem nañ la nga gis ne kon atazita asatizatu la ñuy beneen phrase bi muy analyser mooy na bu boobaa danga naan fi'lu yadhabna fi'lu mudari'un mabniyun lu tax nga ne mabniyun waxta waxoo marfu ndax nabale hunna yadhabna yadhabna boobu ndax nuunu niswa daa taqaloog yadhabu daa dugg ci yadhabu bu boobaa kon fi'lun mudaari' doo wax marfu'un comme li nga waxoon ci yazhabuna ak yazhabu danga naan mabniyun nga ne an nuunu mooy nuun bi yazhab na boob fa'ilun mooy sujet te moom damirun damirun mabniyun fii mahalli raf'i damir la boo xam ne mabniyun du changé niñ koy maase comme damir yëpp fii mahalli raf'i ndax waxoon na ya damir yëpp ay mabniy lañ fii ma raf yi dafa nekk ci place loo xam ne dañ koo waroon a lan dañ koo waroon a rafaa ndax bu doon yazhab na bu doon sujet bi normalement dañoo dañoo dafa kii dafa dafa nekkoon lu ñu waroon a rafaa dañ ko waroon a rafaa mais comme que moom yazhab na faa moom damir na na na boobu mu di fa'il bi damir la bu boobaa fii ma mahalli rafi la ñuy wax comme niñ ko gisewoon ci kiiwu mahalli yi loolu gisoon nañu ko léegi nag mu pare ci lool ñëw ci jox ñu ñaari exercice tamrinaani pour al fi'l al mudari' al marfu' mu ne tamrinaani ñaari exercice anchi créel anchi formel salaasa jumalin trois phrases fiihaa ci phrase yooyu fi'lun mudari'un marfu' créel formel trois phrases yoo xam ne day am lan fi'lun mudari'un marfu' loolu mooy bu njëkk bi trois phrases ngay former bu ci nekk day am fin lu mudaari marfon yow nag yaay xool est-ce que marfon bi dammati wala marfu'un bil wa bi bi bi nuuni rafin loolu yow yaay seet bu la ci neex nga def ko bu la neexee nga jël yëpp def ko marfu'un bi dammati bu la neexee nga jël yëpp def ko marfu'un bi nuuni rafin bu la neexee nga jël yenn be yi nga def leen marfu'un bi dammati ak yenni yi biir bi rafin bi nuuni rafin bokk bi ci tegu muy exercice bu mujj bi arib ma lawnuhu ahmar analyser li nekk en rouge léegi nag mu joxe ñaari aayaay alxuraan yoo xam ne moom lañ war a analyser mu ne ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqiimuuna alsolaa alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqiimuuna alsolaa alladina gaa yi nga xam ne yuqiimuuna mooy ñi nga xam ne yuminuuna dañoo gëm bilxaybi ci kumpa wa yuqiimuuna te ñuy taxawal alsolaa te julli léegi nag lim ci analyser suuratu baqara mooy yu'minuuna ngay analyser ak yuqiimuuna salaata ñaar yooyu ñoom ngay analyser muy yu'minuuna ak yuqiimuuna salaata ñaar yooyu moom ngay analyser beneen phrase bi nga xam ne kii la alxuraan la ba léegi mu ne ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim waqul lilmuminaati yaxdudna min absaarihin waqul lilmuminaati yaxdudna min absaarihin waqul te waxal lilmuminaati ci way gëm yu jigéen ñi yaxdud nañuy sëgg di di di di di di gàttal di sëgg min absaar yi na ci seen bët yi bañ na ko xujju rek ci yi nga xamante ne nii mooy lan bu dee ko am jëkkër di xool yeneen yeneen jëkkër yeneen jëkkëru ñeneen ñi am moom walla yi yi yi nee na ñooy naw leen yi am déedéet wala di xool ana ñan ñoo dina a ñan ñoo gën nekk ci jet set bi ñee moom nee ñu soloo noonu la saa jëkkër wala soloo ñoom ñoo nekk ci seebi yooyu yépp baaxul li nga yor mu doy la bu dee nag ko amul jëkkëri mu bañ rek moom daaj ko ci ñi nga xamante ne nii waxi caaxaan caaxaankat yu mag yi nga xam ne jaruñu nekkuñu modelu pour dara sax pour tous mu ne kon lan lañ fi analyser fii li fi nekk en rouge qul lil mu'minati yaghdudna qul lil mu'minati yaghdudna ak absaarihinna ñaar yooyu ñoo ci nekk en rouge moom lañuy analyser pour bii di ñëw lool moo nekkoon ci kuuru al fi'lul mudaari'ul xam naa kon tey di ci tegu ñu bii di ñëw dañuy gis al fi'lul mudaari'ul mansuub euh, mënoon nañ ko def nag waaye yaakaar naa ak Seydina Muhammad mii moom eh, dama koo fàtte woon a kii kon nag xam naa dañuy yem noonu ndax mu perturbé boobu ba léegi moom daanaka doo xam li ngay wax xam naa dañuy yem foofu